بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi ñoo ngi leen bu baax a baax tey jii nu fas yéene àndaat ak yéen ci eh, ñaan gi nga xam ne eh, tàmbali woon nañ ko démb te mu jëm ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu aju ci wàllu njàqare yonent bi sallallahu na ci ñaan yi nga xam ne daana ko ñaan muy eh, na ko mooy daf daan wax ne allahumma yow suur borom inni man day a'udhu muslu ak làqu bi ci yow min alham alham mooy almakruhu almu'limu ala alqalb ala amrin mustaqbilin euh, aw ala mooy loo xam ne xol euh, daf ci yëg mettit lool mu doon loo xam ne lu ñu la nekk mbir moo xam ne mu ñu jublu si la ak seegul waaye nit ki daf koy séentu lu mel ne séentu metti dal ci kawam mel ne séentu musiba dal ci kawam euh, kon allahuma inni a'udhu bika min alham waaye wal xazan alxazan mooy almakruh almulimu ala alqalbi ala amrin qad mada mooy loo xam day métti ci xol waaye mbir mu jàll la mel na nit lu mu doon wut loo xam ne amu ko léeg-léeg loolu bàyyi ci moom ay njàqare wala lu mel ne euh, ay doomam faatu nga xam ne xas na jàll mëntu koo delloosi yu mel noonu mooy xasan mu ne yàlla maa ngi muslu ci alham mooy yitte ak njàqare loo xam ne dama koy dëgmal loo xam ne koy dëgmal muy mooy ju rëy yoo xam ne mënuma koo mënaguma koo am tax mu di ma yàqal ay nelaw tax mu di ma fàbbi wala xasan nag mooy loo xam ne dama ko doon wut awuma ko muy bàyyi ci man ay jeexit wala ajiz ak li nga xam ne moo di ak lot lot mooy al ajiz wal kasal ak li nga xam ne moo di tayeel wal buxli ak li nga xam ne mooy nay wal jubni ak li nga xam ne mooy ragal wa dalaa'i dayni ak li nga xam ne mooy euh, jengu wala yu bor yu bor nga xam ne day tax daanaka sax borom bor bi buy dox euh, ngir mu jub ci ab dox aw doxinam day jafe lool wa galabati rijaali ak noteelu góor ña xam nga nit ki bu yoree ay bor wala mu yoreel ko ay nit ñu xabtalu ci kawam di ko not ci lu dul àq day yomb lool yonent bi sallallahu mbokk yi mbir yi muy muslu dañuy naxal ak dund dañ lay indil jafe-jafe ci sa wàllu bakkan di la indil jafe-jafe ci sa wàllu yaram di la indil jafe-jafe ci sa wàllu xel ak ci sa wàllu xol allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan ku ne xam na ne alhamm ak alxazan lu mën a feeñ ci yaramu doomu aadama la lu mën a euh, seeyal kàttanu doomu aadama lu mën a jax-jaxe am xelam la ak lu mën a jax-jaxe am ay xalaatam la daanaka nit ki yittewoo gi muy yittewoo xalaat ci lu ak seegul lu ko yitteel lool ak xalaat ci loo xam ne daf ko raw te mënutu caa jot loolu ci boppam mën naa gàllankoor nit ki ba ay topp yàlla sax ak ay warteef yoo xam ne dañ ko ko gàll mu bañ koo taxawee bu fekkee ne alhamu wal xasan ci mbiri àddina la kon xamul axira moom kooku ma mahmud la ndax dalay eh, dolli nga gën ko topp bu amee yitte joo xam ne si danga am yitte ci àllaaxira saa su nekk rek yaa ngi góor a góorgóorlu ci topp borom bi subhanahu wa su ko defee eh, wa dala'i dayni nag mooy yu bor yu bor yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku ne xam ne ne euh, boo gisee muy muslu bor ak diisaayam léeg-léeg bor diisa nit lool ba jaamu yàlla yi muy taxawee sax du ko mën a du ko mën a taxawee na mu ware te du ca mën a teewlu na mu ware yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci wa min galabati ad-dayni wa min dala'i dayni wa galabati rijal mooy góor ñi di xabtalu ci sa kaw ak di la tooñ te loolu mën naa dem ba indi nit ki doye di lool kon daal jullit bu nekk jaadu na ci moom mu yittewoo ñaan gi noo ngi lool nag ci suñ jamono ji ñu toll ndax yitte yi ak njàqare yi ak soxla yi mi ngi euh, ci wet yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp kon ñaan gi moom itam ci ñaan yi dindi njàqare ci la bokk allahumma inni a'udhu min alhammi walxazan walajzi walkasal walbuxli waljubni wa dalaci dayni wa galabati rijal ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu bokk nu defal ndimbalam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أدركت جميع خلق الله بدوني شغلت عن الخلائق في سياقي